ndax suñu boroom moo ne walan yaj'alillahu euh, walan yaj'alillahu euh, na beneen aaya mu ne almu'minuuna ba'dum awliyaa'u ba'd waaye ngëm yàlla yi ci ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy partenaire kilifa ñooy ñoom ñoo mën ngoogu ci seen biir la mën a am tey buur yàlla defalul yéeféer yi ci kaw alal mu'minina sabila defalul yéeféer yi ñuy am benn buntu ci jullit ñi ba di leen doxalal seeni mbir déedéet mooy ne bu dee ne ndaw si baayam yéeféer la baayam manu koo maye loolu moom manu koo maye ndax du tuteuram ci wàllu religion mais waxuñ la nag léegi da koy ñàkke teggin du ko jox cëram non déedéet wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana buur yàlla loolu la dogal loolu la digle këne nit ki ngeen bu ngeen di jaamu kenn ngeen di jaamu benn yàlla muy suñu boroom subhaanahu waaye waajur yi nag mu dénk leen ginnaaw jaamu googu moom ñoom la ci deuxième même bu dee ne gëmuñu voilà même bu dee gëmuñ waaw moo tax wa in jaahadaaka ala an la ala an tush ala an tushrika bi ma laysa laka bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma buñ la nag defee yépp effort ngir ngir ngir ngeen nga def lu dul noonu loo xam ne yow sa borom mi nga war a jaamu képp moo lay kii bu boobaa nag bu leen topp waaye voilà bu dul lool nag kii nga xam ne bil ma'ruf topp leen ci njekk manoon nga leen a yoral seen dépense bu dee ñu ñàkk lañ nga leen di doxal seeni service mais jëndal ma sàngara moom nga ne ah bàyyi nag man sama diine moom man naa laa defal say course de mais nag sàngara moom manuma koo jëndaale la waaw lu tax wa in jaahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma bu leen topp de yooyu bu ñëwoon sax ba forcer la ci ne di di def seen yulli dayo coono ngir nga def ko fala tuti'huma ndax laa at innama ta'a fi ma'ruf toppoote moom ci njekk rek comme ni alayhi salatu wassalam wax waaw kenn du topp bindeef bay mooy ki la bind kon loolu la mooy ne kon ñooñu mënuñu koo maye kan moo koy maye nag ñu ne dañuy xool bu dee amul benn mbokkam bu ko mën a maye moom ndaw si mooy xool ci biir jullit ñi communauté musulmane bi loolu mooy comme suñu réew yi nga xam ne duñu réew yoo xam ne charia fay dox ki communauté musulmane bi moom mooy tànn koo xam ne doy na ko mu ñëw ci benn boroom xam-xam wala koo xam ne doy na ko ne ko yow laa def nga sama tuteur kooku moo koy maye voilà loolu la te loolu moom la kiy def sayyidatu ummu ummu habiba mu daldi di délégué daal ki nga xamante ne mbokkam la te jullit la comme que baayam Abu Sufyan mu ngi dund mais Abu Sufyan ci boppam yéeféer la manu koo may léegi nag kon ki ko maye mooy mbokkam mii di Xaalid ibn Sa'id ibn al-As al-Umawi kon loolu mooy masala boobu voilà buñ la nee fu mu tegu fi mu tegoo ngii ak aaya yiñ la wax sànk voilà al-mu'minuuna ba'dum awliyaa'u ba'd ñoom ñooy ay kii voilà ñoom ñooy ay alliés ñoom ñooy ay ay parando ñoom ñooy ay ñoom ñooy seeni mbir voilà kon léegi mu ne kon ma daal di yónnee ci Sa'id Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas ma daal di nag fa wakkaltuhu ma daa chargé ko ngir mu daal di may may nee na ndaw sii di Abraham yi ñëw daal di may wax euh, kii damaa kontaan ak kontaan ba jël sama takkaay yi yi ma doon sama takkaay yi ma yoroon ci xaalis ci argent moom laa jël ak ci or daal di jël jël lépp daal di koy jox dindi lépp daal di koy jox ndax kontaan ci lim ma déggee waay waay waay lii kay dara gi nu koo neex ah nekk yaay julliñ subhaanallah wuy léegi nag mu ne moom sayyidatu ummu habiba radiyallahu anha mu ne nag bi nga xam ne ci la ngoon jot mu ne amara najaashiyu jaafar ibn abi taalib wa man kaana hunaaka min al muslimiin an yaxduru mu ne nag bi nga xam ne nag cila la ngoon gi jot ci la euh, najaashi daldi yónnee ki nga xamante ne nii yonent ma ne saa saa nag keroog bi muy yónni euh, kii la yónni woon mooy euh, ad Eh, lu tax manuma wax turam eh, ad-Damri Amr ibn man Muawiya Amr ibn Umayya walla Amr ibn Umayya ad-Damri gisoon nañu tarjamaam moom nga bokkoon ca waa asxaabu rajiya ca ñoom ca ñoom ca ñoom nijaayu Anas boo bële ma ne woon fustu wa rabbul Kaaba Seydina Amr ibn Umayya eh, ad-Damri moom la yónni woon ngir mu yëgal Najaashi li yonent ma lay saar saam bëgg ak yooyu léegi nee na nag kon bi ngoon jotee kii daal di euh, négus bi daal di woo Seydina Jaafar ak ña fa ne woon Ibn Abi Taalib ak ña fa ne woon ci jullit ñi invité leen ngir ñu daje ñu ñëw ngir mën a def cérémonie bi nee na bi ñu ñëwee an-Najaashi daal di daal di def benn discours daal di fay def benn discours ne alhamdulillah almaliki alquddus assalaamu almu'minu almuhayminu alazizu aljabbaar wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annahu alladhi bashara bihi isa ibn maryam amma ba'du fa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kataba ilayya an uzawwijahu umma Habiba bint Abi Sufyaan fa ajabtu ilaa maa da'aa ilayhi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad asdaqtuhaa arba'a mi'ati diinaar thumma sakabat danaaniira yaday al nee na bi ñépp teewee nag cérémonie mariage bi nee na eh, eh, an-Najaashi daal def benn discours daal di wax ci biir nit ñi jël kàddu gi muy négus bi le roi de d'Abyssinie d'Éthiopie mu daldi sant buur yàlla mi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne sori na li ko ñi xamul di taqal moom mi nga xam ne moo set wecc ci yiñ koy taqal boroom jàmm ku am jàmm moo la jàmmal ki nga xam ne tamit mooy ki nga xam ne mooy mooy joxe kóolute mooy joxe sécurité te féete ñépp kaw noot ñépp moom nguuram nga xamante ne kenn du weñ loxoom ci dara man ñépp te di te tamit ku am problème moom moo la koy damm damm moo la koy réparer mu sant ko tàmbalee ci moom daldi euh, euh, seede ne amul benn buur bu ñu waree jaamu ci dëgg ko dul yàlla te tamit seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la te moom mooy mi nga xam ne moom lañu seydina isa ibn maryam doon bégalee moom lañu doon jox comme bonne nouvelle mu bi mu waxee yooyu yépp mooy lii mooy discours nii lay demee discoursu diini nii lay demee voilà mu ne amma ba'du ginnaaw gi nag mu ne amma ba'du loolu gisoon nañ ko mu ne ah yonent bi aleyhi salaatu wa salaam de yëgal nit ñi yëgal leen ni mu demee boo woowee nit ñi fokk nga wax leen lu xew mu ne leen yonent bi alayhi salaatu salaam de moo bind moo ma bind kan la ko yónnoon Amr ibn Umayya ad-Damri bind na ma bataaxal ne ma ma takkal ko ki nga xam ne dencal ko ki nga xam ne mooy Ummu Habiba di doomi Abi Sufyaan man nag nangul naa ko lim ma ñaan lim ma bind wax ma def ko waaw man nag maa joxe can gi mooy canu yaay Ummu Habiba yonent ma ne sarsam joxewu ci dara mooy du moo ko joxe ki ko joxe mooy é eh, négus bi ci boppam moom moo joxe can gi waaw akbar waaw ñi de wute nañoo waaw léegi waaw mooy bu dee amu ko mais boo ko amee yéene ko waa ji man ko kii ko man nga ko ne liñ lay liñ lay laaj téel rek boo ko manee te nga def ko nag te yàlla tax bul taxaw feneen nag bu ëllëgee nga naan goree de rek waaye sëyën bii de wallaahi dem leen laaj ko can nga ku ko joxe woon wallaahi maa ko joxe de million laa fu dóor déedéet ñoom yooyu moom baaxul moom é loolu moom baaxul moom léegi nag kon moom moo joxe ci alalu boppam négus bi mu ne jox naa ko can arba mia dinar quatre cent dinar yàlla yàlla yooyu lii de bari na diinaar nga xam ne diinaar équivalent nisfu diinaar nisfu diinaar mooy équivalent lan bu ma juumul ay deux cent et quelques euros wala du ko ëpp fuuf nisfu bi mooy diinaar ci boppam day jege côté quatre cent euros wala cinq cent euros benn xoolal nit ñi jox la arbaami at diinaar quatre cent diinaar ci or nee bi mu waxee lool wax ko nit ñi mu jël loolu lépp summa sakaba danaan yi jël ko joxe teg ko ci ci ci ci sotti ko ci ci laltu gi fi nit ñi toog ñu wër fi ñu wër noonu ne leen mu ngi nii alal jaa ngi lii mooy can bi man maa ko jox nee na ginnaaw gi nag sama tuteur bi daal di jóg di Xaalid ibn Sa'id ah mu daal di def benn discours mu ne alhamdulillah ahmaduhu wa astaghfiru wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bilhuda wa diini alhaq liyudhhirahu ala ad-diini kullihi walaw kariha al-mushrikuuna amma ba'd faqad ajabtu ila ma da'a ilayhi rasulullah wa zawwajtuhu sallallahu alayhi wa sallam wa zawwajtuhu umma habiba bint abi sufyan fa baarakallahu li rasulillah nee na tuteuram bi jóg di Seydina Xaalid ibn Sa'id ibn al-As mu daldi sant yàlla ne mu ngi koy sant di ko ñaan njéggal te mu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku suñu boroom te mu ngi seede ne amul këne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la buur yàlla moo ko yónni ci njub ak diine dëgg ji ngir mu daal di koy feeñal mu féete kaw ala diini mu ñëw ba féete kaw ala diini ci diine yeneen yi ñuy woote yépp joxalin yi fi am yépp tëralin yi am yépp l'islam féete ko kulli lépp walaw karihal mushrikuun même bu dee ne mushrikuuna yi yéefér yi loolu dafa ne naqari neexu leen day bitaagal seen xol sax waaw loolu la yàlla yónnee moo tax al islam moom moom fu ne lay dugg léegi nag gaa yi moo tax qul lil ladina kafaru sa yow la woon wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal masir mooy loolu discours bu aay boobu noonu day ñëw ba léegi tout le temps bi mu naan keroog bi gaa yi waajal saay di waajal seen badar jeeg yooyu di jël seen alal yeeg yooyu ak yéeféer yi gisoon nañ ne ca juif <laughs> moom lañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon naan ko waa Banu kaa mu ne leen xul waxal lilladina kafaru ñu nañ leen gañe wa tuhsharuuna te bu ngeen buñ nañ leen gañe fii te bu ngeen deewee ñu bang leen dajale leen yóbbu leen ilaa jahannama wa bi'sal masir qad kaana lakum fi fi fi fi'atayni qad kaana la qad kaana lakum uswatun fi fi'atayni iltaqata voilà da leen nettali leen Badar gis seen li xew jële leen ci li nga xam ne mooy leçon mooy da ngay yow da ngay dépenser sa alal ngir xeex ko mais foo jaar dina dem moo tax mun a wala suñu boroom lii xam nga li aaya aaya buy wax lii walaw karihal mushrikun walladi arsala rasulahu bil huda wa diinil haqq li yuzhirahu ala diini kulli karihal mushrikun loolu aaya la waaw moom lañ di wax fii waaye lañuy wax iqtibaas léegi mu ne amma ba'du kon mooy kii de transition ginnaaw lii faqad ajabtu man Sa'id man Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas nangu naa ci li nga xam ne moom la yonent mi aleyhi salaatu salaam woote moom la bind wax ko Najaashi man nag maay tuteeru Ummu Habiba may naa ko Ummu Habiba di doomi Abi Sufyaan yàlla na buur yàlla barkeel yonent bi barkeelal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu paree kon may na mooy gis nga charte yi mooy ñaan am na Najaashi lu leer la wax yonent bi aleyhi salaatu damaa yónni ngir ma damaa yónni ngir ma takk ngir ma ma ñaanal ko Ummu Habiba waaw wax ko tuteur baa ngi toog mooy lool mooy may ma moom mu ne man may naa ko yooyu foog mu ama ah. yooyu moom bu amul gaa yi defuñ fi dara mooy yéen mayu ngeen de même ak cérémonie bu ngeen man di def mooy foog mu leer ay ñëw rek ñu toog def discours rek kontaan dem mooy yëw si amu fa yàlla moo tax mu ne man nangu naa lim woote moom alayhi salaatu wa zawwajtuhu may naa umma Habiba bint Abi Sufyan nee na nag abu kii an najaashi daal di jël euh, xaalis bi mu tegoon wasaare woon ci kanam daal di koy dajale daal di koy jox Xaalid ibn Sa'id mooy dot baa ngi nee nag biñ paree nag summa araadu an yaqumu nit ñi bëgg a jóg dem najaashi ne leen ijlisu rahmatullah alayhi ne leen toog leen bu leen dem fa inna min sunnati al anbiya idha tazawwaju an yu'kala ta'amun ala tazwij fa daa bi ta'amin fa akalu thumma tafarraqu mu ne léegi biñ bëggee dem mu ne leen bu leen dem ndax kat dafa bokk ci sunnaay yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam bu ñu bu ñu dencee soxna ña fa nekk wala boog ñu defar ñam ngir lool mooy moom lañuy wooy walima mooy ci loolu sunna la mais mooy nga defee kon ci ni ko yonent ma la sarsam doon defe mais ci woo musiciens yi yambar yi ñépp toog ñii di tànqal dëkk bi pecc yu bon yeeg yooyu moom taxul ñuy wax moom yooyu moom moom moom moom du dara moom loolu bañ koo def sax moo gën fopp ndax yow boo ko defee loolu bàkkaar ngay am loolu moom bàkkaar ngay mbugal ngay am mooy bàkkaar ngay am loo xam ne bu la sa boroom daal diwul jéggal loolu rek mën na la cee buggal ndax mu ngi la bégal nga koy mu ngi la bégal may la soxna moo xam moo la ci poussé wala say mbokk ngeen koy moy alladina baddalu ni'matallahi kufra eh damay ragal nag ñu kuy def lool nga bokk ci ñoon yoon nañu ci yàlla musal ñi nga xam ne ñoo changé xéewalu yàlla mu defal leen xéewal ñoom ñu faye ko ñu faye ko weddi ko mooy def lu ko neexu dajale góor ñi jigéen ñi benn waaye bu yor tamaam di leen tëggal ñuy fecc ñépp ne fa ñuy faat julli yi dem loolu moom moom du dara moom dafa xaraam sax mais nga def comme gis nga lii lii nii la après mu defar lekk te gis nañ ci eh, kiiwu Sayyidatu Zaynab bint Jahsh bi keroog ni mu def Sayyidna Anas nee na nekk saxiixay bi yonent ma saar saar defar dañoo defar lekk mu ne demal nga woo nit ñi mu dem di woote nee na ma dem ba di woo nit ñi di dugg di lekk ba amatuma ñu ma woo voilà lekk dem mais toog bëgg fee fanaan sawaay loolu loolu lay sa mina lay sa mina sunna léegi nee na mu ne leen nag toog leen ci dafa ndax dafa bokk ci sunnaay yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam bu ñu dencee soxna Ah, an yukala ta'amun ñu daal di defar benn ñam ñu daal di ciy lekk laata ñuy dem laata nit ñi di dem ngir muy ñamu ñam bi ñuy togg ci ci ci céet moom la ñuy tudde walima ndax arab ñam yi dañu am tur ay walima ma duba ma duba moom mooy koo xam ne yo yii waxoon nañu ko ah si mas nañ ko fi def bi ñuy nekkee ci walima defoon nañ façon tur yooyu eh, yooyu yépp gisoon nañ imaam alxaafis indi na ko ci fath fathul baar yi yooyu indi woon nañu ko façon ñam yi nga xam ne liñ fay togg moom lañuy ñuy tudde affaire bi far mu siiw haqiqa am ñu ne bon tamit mooy lekk googu ñuy togg ci ngénte loolu am nañu ko wax am ñu ne non mooy liñ koy dindil voilà ak rendi gi ñu fay rendi yu mel noonu mais walima loolu la ñuy woowe walima léegi nag ah kon mu ne noonu la def après mu di defar lekk nit ñi lekk après ñu di dem kon lii mooy li nga xamante ne nii mooy li xew ci mayeeg sayyidatu yi baram la bint Abi Sufyan léegi nag lii mooy li nga xam ne euh, mooy li dëgër léegi dafa am ndax dafa am benn lënt-lënt boo xam ne tuutee des tuutee des ma tëj jataay bi tuutee des ma tuj jataay bi fàtte ko waaye balaa loolu ñu daal di àggale tarjama seydina Sa'id ibn al-As Xaalid ibn Sa'id ibn al-As radiyallahu taala anhu wa kon gis nañ ne kon noonu la doxe moo ne woon tuteuru sayyid suñu yaay Ummu Habiba moom moo ne woon tuteuram bi nga xam ne nag ci la yonent bi saat salaatu salaam génn àddina après wax nañ la kon euh, après dafa ñëw umratul qadiya fekke na ko mook Seydina Jaafar dañoo jóge Éthiopie ñëw ci jamonoy Xaybar euh, ci septième année bi ci ñëw jóge Éthiopie daal di ñëw Médina moom fekke na après li nga xam ne mooy euh, umra googale après moom ah Seydina Abu Bakar temps xilaafaam ginnaaw gi doon na ko Sham ay gaa yi kiiwee ridda gaa yi ne dañuy génn ci diine ji jiite woon na fa benn benn ci gox yooyu bokkoon na ci ñi jiite woon armée bi foofule moom nag Seydina Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas ah ginnaaw gi ci la génn àddina te bu muy génn àddina nag lii la woon mooy dañ ko martyr la dañoo wute nag ana kañ euh, kañ la génn àddina loolu dafa am wute ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim kon kooku mooy seydina Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas al-Umawi bokkoon ci ñu njëkk a dugg ci lislaam wallahu taala aalam kon nag radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu Ah, léegi nag euh, euh, pour finir mooy li ma waxoon sànq mooy ne lii mooy li gën dëgër xam nga imaam ibn këne yaay Ummu Habiba biñ ko Éthiopie lañ ko maye fekk mu ngi woon Éthiopie sauf que imaam Muslim dafa solo benn xadis boo xam ne euh, dafa solo benn xadis boo xam ne muy mu ngi ko indi ci fi nga xam ne ci lay wax gëneelu saxaaba yi Euh, bu dee imaam an-Nawawi da ko tudde baabun min fadaili abi Sufyaan ibn Harb radiyallahu anhu bokk na ci ngëneelu Seydina Abu Sufyaan ibn Harb foofu nag dafa indi xadiis boo xam ne day xaw a bouleverser wax ji ndax foofu euh, dane mooy xadiis Seydina Abdullah ibn Abbaas mu nekk kaanal al laa yanzuruuna ila abi sufyaan wala yuqaa'iduuna bi nga xam ne ci la abu sufyaan daal di tuub mu ne dañ koo meloon ni dañoo dañ koo tafoon quoi liñ naan dañ koo taf mooy duñu ko duñu ko pour moom duñ ko gëddal ndax duñu ko xool mooy xool bëtu bon kii kilifa mooy mais duñu toog ak moom sax di waxtaan ak moom léegi mu ñëw ne yonent ma lay saar saam fekk bu mu tuubee mu ne yow ndaw yàlla li ñett ngii de man jox naa la ko yonent ma lay saar saam moo moo mu ne ko ñett ngi jox ma ko no ñett ngi man jox naa la ko yonent ma lay saar saam na ko am ah mu ne ko indi axsanul arabi wa ajmaluhu ummu habiba bint abi sufyan uzawwijak uzawwijukaha mu ne ko ñett yooyu ma lay jox te nga jox ma ko nga dàkkooral ma ko nga dàkkooral ma ko yoneen ma saa ne ko waaw ko man de am naa ki ci arab yi te gin cee taaru mooy ummu habiba bint abi sufyan damaa bëgg dama koo bëgg ma saa ne waaw xam nga lii nii mooy lan lii mooy Abu Sufyan kañ la tuub Abu Sufyan min maslamatil fath moom ca fathu Makka la tuub alors que lii sixième année bi moo tax euh, riwaaye bii nii mu indi lënt lënt ba moo tax euh, imaam al-Qaadi Iyaad mu ne comme ni ko imaam an-Nawawi daal di indee ci bi muy shara saxiixu fa euh, saxiixu imaam muslim ci alminhaj mu ne qaala alqaadi Iyaad mu ne ah imaam alqaadi Iyaad de nee na waxtalafu ayna tazawajaha fa qiila bilmadina ba'da quduumiha ba'da quduumiha min alxabasha wa qaala aljumhuuru bi ardi alxabasha nee na mu ne imaam alqaadi Iyaad nee na boroom xam-xam ni dañoo wuute kañ la yonent mi alayhi salaatu wa salaam denc sayyidatu Ummu Habiba mu ne am nañu ne Medina la ko denc ginnaaw bi mu jógee xabasa bi mu ñibbisee la ko door a denc waaye jumhurul ulama te loolu moom mooy li gën a dëgër ne suuf Éthiopie fa la ko may fa la ko fa la ko denc voilà léegi nag euh, euh, kiiwu kii bi euh, bu bu bu bu bu lii nii riwaayu imaam muslim bi nag mu ne walladi fii muslim huna annahu zawaja abu sufyan gharibun jiddan wa xabaruha ma abi sufyan xiina warada almadina fi xaali kufrihi mashhurun walam yazid alqaadi ala hada imaam an-Nawawi ne imaam alqaadi yaa teg ci ne ah mais nag imaam muslim riwaayam bii que ne abu sufyan bi mu tuubee la ne yonent ma saa saa naa la may sama doom dam naa nekk na fi man jigéen gi dàq ci arab yi gin cee rafet dama la koy may mu ne ko waaw muy ummu Habiba imaam Qadi Iyad nag ne nag man xadiis bii nii nii gharibun jiddan bu tumuranke dëgg dëgg dëgg la ndax mais Abu Sufyan kii euh, nettali euh, xew-xew bi amoon diggante yaay ummu Habiba ak Seydina Abu Sufyan mais loolu dafa siiw mooy bi mu jógee bi nga xam ne ci lañu sulhul Hudaybiya accord yi ñu amoon ba waa Quraysh daal di koy daal di koy dal di koy euh, trahir ba lool mu indi fatxu Makka mais Abu Sufyan bi mu yëgee ne bi mu yëgee trahir nañ ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi yëg na ko dafa gaaw daw Medina ngir sauver les accords bi demee mais kër dugg na kër kii kër euh, euh, doomam ji ñëw ci yonent kër yonent mi alayhi salaatu fu mu dem kenn du ko faale. ko faale mu ñëw kër doom doom ji ummu Habiba néegam mu xëcc mu nar a toog ci lal mu xëcc ko mu ne ko ah yow sama doom yow lan war a dal xanaa boog da laltu gii dafa dangaa gis ne àndul ak sama dayo ni ma toll moo tax nga dindi ko wala lan moo tax mu ne ko déedéet ndax lii lalu yonent bi alayhi salaatu salaam la doo ci toog yow yéeféer bi nga ne ko lee yow de moom waay waay doom sama ndeke yow sama ginnaaw mbag mbon dal na la sa baay ñëw di toog ci sa néeg nga ñëw yëkkati laltu gi ñuy wax nga naan ma yéefér subhaanallah xam nga loolu moom moom dë te loolu lu wér la loolu moo tax mu imaam al-Qaadi Iyaad ni loolu kay léegi loolu mooy Abu Sufyaan laata muy tuub bi mu ne laata ñuy ubbi Makka moom ñëw na fa fekk doom ji fële biir Medina ba mu ñëwee ngir sauver accords yi mu dem Seyna yonent Yàlla sar sam ne bu ko kenn faale Seyna Abu Bakar faalewu ko mu dem naa Omar faalewu ko nee na daal kii ci tane mu dem kër doom ji mu def ko noonu mu dem ci nee na kii ci tane bi mu ñëwee di rendre compte waa Makka tool nañ ci gën a ñëw insha allah buñ àggee côté boobu avant ah, ah, fatxu Makka ak entre sulhul Hudaybiya ginnaaw biñ trahir affaire yi mu ñëw waa Makka mu ne leen kenn na ci tane woon Ah, ibn abi taalib moom de moo ci tane moom moo ma accueillir gars yi ne ko lan la la wax mu wax la lim la mu ne yow kooku da la doon fawe kooku kay ñépp a ko tane ndax lim la wax kooku da la doon fawe dëgg-dëgg yow Abu Sufyan eh, loolu nan la mën a amee après nga ne ginnaaw loolu bi ñu ubbee Makka ba Abu Sufyan tuub ci la maye doom ji moo tax mu ne xadi xadiisu imaam Muslim bi xaribun jiddan la ndax nettalee de histoire sayyidatu ummu habiba ak saydina ak baayam bi mu ñëwee Medina foofu ngir sauver accords yi yu sulhul Hudaybiya mais yooyu dafa siiw ah looloo tax nag ba lenn ci boroom xam-xam yi imaam an-Nawawi ba léegi mu ne wa qaala ibn Hazm kanta imaam ibn Hazm moom az-Zahiri ay ree la may def ndax xam nga xoolal imaam Qadi Iyad wax mooy lii la wax moo tax imaam mm, euh, An-Nawawi ne rahmatullah alayhi imaam Qadi Iyad de lii la wax yokku ci dara nag mooy bi mu waxee lii euh, yokku ci dara walam yazid al qaadi ala hada al qaadi de imaam al-Qaadi Iyaad yokkul ci waxam ji dara. Kanta imaam an euh, euh, Ibn Hazm az-Zaahiri mu ne wa qaala Ibn Hazm Kanta imaam Ibn Hazm moom da ne haadha al-hadiith wahm min ba'd ar-ruwaat li annahu laa xilaafa bayna an-naas anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tazawwaja umma Habiba qabla al-fath bi dahrin wa hiya bi ardi al-Habasha wa abuha kaafir wa fi riwaayatin an Ibn Hazm aydan annahu qaala mawduu' qaala wal aafatu fiihi min Ikrimata ibn Ammaar ar-raawi an Abi Zumayl eh, imaam Ibn Hazm mu ne imaam Ibn Hazm moom dane non non non haadal xadiis moom wax ma xadiis bii njuumte la def def la la njuumte la ci njuumte gi nag njuumte gi jógewul ci kenn lu dul ci lenn ci ruwaat yi ndax lii dafa wuute amul benn wuute ci biir nit ñi mooy boroom xam-xam yi lay wax ak amul benn wuute que ne yonent na lay sarsam denc na yaay ummu Habiba bu yàgg laata fatxu Makka fekk moom mii yaay ummu Habiba mu nga Éthiopie te jamono joj abuha baayam Abu Sufyan miñ ne moo ne yonent na lay sarsam dinaa la may sama doom moo dàq ci araab yeeg yooyu jigéenu araab yeeg yooyu mu ne ko waaw may ma ko fekk jamono yooyu moom yéeféer la mu ne am na ci beneen riwaaya boo xam ne imaam Ibn Hazm dane moom xadiis bii sax <laughs> boo xam ba am nga bii sax moo tane wax mun mais mais mu ñëw ne mawdu la <laughs> subhaanallah <laughs> mu ne xadiis mu ne imaam Muslim mu ne mawdu la tey dañ koo créé waaye xadiis bii dañ koo famante nga naan man moo xadiis bii de sax mawdu ah mawdu c'est grave <laughs> mais quand mooy waxam jii nii di dëgërul <laughs> léegi nag moom fi mu teg ne mawdu la mu ne moom da ne wal aafatu calamité gi xew ci xadiis bi li problème u xadiis bi ci Ikrimat ibn Ammar lu jóge arraawi mi soloo xadiis bi jële ko ci Abu Zumayl ndax xadiis bi lan la imaam Muslim da xaddathani Abbaas ibn Abdul al-Anbari qaala wa Ahmad ibn Ja'far al-Maqiri qaala haddathana an-Nadr wa huwa ibn Muhammad al-Yamani qaala haddathana Ikrima qaala haddathana Abu Zumayl qaala haddathani ibn Abbas qaala imaam Muslim dana haddathani nettali na ko Abbas ibn Abd al-Azim al-Anbari dana sama sëriñ di Abbaas ibn Abdul Azim al-Anbari moo ma nettali ak sama beneen sëriñ di Ahmad ibn Jaafar al-Maqiri ñoom ñaar ñépp an annahuma ñoom ñaar xaalaa ne haddathanaa nettali nañu an-Nadru muy an-Nadru wa huwa ibn Muhammad te doomu Muhammad al-Yamaami al-Yamaami Yamaama mu ne moom moomu an-Nadru mu ne haddathanaa nettali nañu Ikrima di Ikrima mooy ban Ikrima ibn Ammar voilà qaala moom mu ne xaddatanaa nettali nañu Abu Zumayl di Abu Zumayl mu siiw mañ gisoon ñoom yàgg nañ ko qaala taali wa imaam Ibn Abbas boobu xaddatanii moom mu ne nettali na ma Ibn Abbas Seydina Abdullah Ibn Abbas léegi nag mu nettali xadiis bi bo imaam Ibn Hazm nag ne problème u càllale bii kenn kese la Ikrima bii la si wal aafatu fiihi min Ikrimata ibn Ammaar ar-Raawi moom Ikrima ibn Ammaar mi solo mbir mi moom la mi ko jëlee ci Abu Zumayr moom la kon moom dafa bëgg a wax ne Ikrima ibn Ammaar dafa euh, créé xadiis bi mais nag du loolu moo tax moo tax euh, kii ne imaam an-Nawawi ne wa ankara Cheikh Abu Umar Abu Amr bokk ibn Salah rahimahullah haaza ala ibn Hazm wa baalagha fi ash-shanaa'ati alayhi mu ne mais wax jii nag imaam Ibn Hazm wax ne xadiis bi dañ mawdu la dañ koo créé te ki ko kii fi mu problème bi ci Ikrima ibn Ammar mu ne mais Abu Amr ibn Salah borom muqaddima bi ci wàllu ilmul xadiis na mais lu muy def nii ne kii li mu wax mooy dindi daq waaye bañ dàq complètement waxu imaam Ibn Hazm bi nee na nag we mu étalé wu daal di dayo nag ci dugg mooy ra mooy mooy quand même ndax Imaam Ibn wax dafa garaaw <laughs> mawdu mooy yow xam ne ñu wér lañu <laughs> am boroom xam-xamu xadiis yu wér bañ nekk Imaam Muslim nga ne yow kii nii dafa créé xadiis bi nee na Imaam mu ne moo tax Imaam Amr ibn ah, ah, Abu Amr ibn Salah Imaam Ibn Salah men nee na mais wa baalaxa mu jéggi dayo nag ci ni mu ko fe vraiment nag mais mais nag mais nag ni mu dugge imaam Ibn Hazm nag boo nag boobu dafa kii quoi ba pare mu teg ci ne wa <laughs> gis nga gis nga waxu imaam Ibn moom bokkul ci dara lu dul ci ni mel moom imaam Ibn Hazm ci di dugg boroom xam-xam ndax imaam Ibn Hazm non moom moom dafa particulier ndax ku mel ni moom ba pare sa xam-xam barkeel bariwul de man de moom rek sax laa ci xam ak ñoo xam ne mooy koo xam ne moom boroom xam-xam yu mag yi mais nag moom boroom xam-xam la woona a ah. ah oui voilà mais mooy moom bu leen di buy dajji seen wax day mel da ngay foog ne benn benn professeur bu université buy corriger benn élève bu nekk primaire waaye mais moom moom buy wax ak imaam yu mag yi laay wax de buy dajji seeni wax nii léegi léeg noonu moom loolu moom loolu mooy moom noonu li ëpp ci ni mi noonu lay doxale moo tax gis nga fii ni mu wax mawdu' <laughs> waaye xam nga <laughs> mawdu' la te problème bi ci kii la jóge léegi nag imaam ibn abu amr ibn salah nag loolu nag la koy la koy moom rentre moom it pour wan ko ne du loolu yow li nga wax te lii bokkul waxam jii nii bokkul lu dul rek ci ci ni mel rek lii nii bu leen du lu bees mu ne lii bokkul lu dul moom imaam ibn Hazm daawam bu bu diir bi mu yor ci bi mu yor di ko dugg boroom xam-xam yi fa innahu kaana hajuman ala taxti'ati al-a'immati al-kibaar wa ñetta moom imaam ibn Hazm dafa masa mel nii di songu imaam yu mag yi di leen juumloo imaam yu mag a mag yi boyal làmmiñam yu ci ñoom ba pare mu ne moom Abu Amr ibn Salah léegi nag kon wax ji mooy xam nga yii ay wax la léegi nag mooy mais léegi kon euh, il faut mu am lu war a leer te li war a leer mooy léegi kon ki mu ne moom la problème bi am léegi kooku lan la boroom xam-xam yi wax ci moom boroom xam-xamu xadiis yi lan lañ wax ci moom ngir ndax loolu moo mën a départager mbir yi ndax imaam Ibn Hazm du du ko ndaw imaam Amr ibn Salah du ko ndaw ku nekk wax ka léegi nag lan lañuy départager mbir mi mooy ki nga xam ne moom la imaam Ibn Hazm wax ne moom moo indi problème bi léegi il faut ñu xam lan la ci boroom xam-xam yi wax wax yooyu nag la imaam Ibn Sa'ad Abu Amr ibn Salah di indi mu ne wala na'lamu ahadan min al a'immati nasaba Ikrimata ibn Ammar ila wat'i al wa qad wathaqahu Waki' wa Yahya ibn Ma'in wa ghayruhuma wa kaana mustajaaba ad mu ne léegi nañ ñëw kon ci aali kalaj ji ci woom rahmatullah alay mu ne xamuñu kenn ci boroom xam-xamu xadiis yi koo xam ne dane Ikrima koo xam ne dafa askanale Ikrima ibn Ammar bii këni day fomante ay xadiis day créer amul kenn ci boroom xam-xamu xadiis yi mooy ahlul jarxi wa ta'dil amul kenn ku ci ne Ikrima ibn Ammar fomantekatu xadiis la amul kenn waxu ko mu ne mais en plus yow loo xam ne yow waa domaine bi kenn waxu ko ak ñi ñi nga xam ne ñoo new ñoo toppatoo lool ñoom imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom Yahya ibn Ma'in ñoom sa imaam al Bukhari ñoom imaam Muslim ñoom ne mais mais ponkal yi ñoom imaam Sufyaan as-Sawri ñoom ñépp amul kenn koo xam ne taxaw nga ñoom imaam Maalik ni Ikrima na Ammaar day créé al xadiis kenn waxu ko mais léegi naka kon la imaam Ibn Hazm mii mën a tëbe naan waa ji day créé xadiis ndax daal xadiis bi mais moom kay xanaa <laughs> yow man nga ne man mboog xadiis bi moom jaaxal na ma ndax lii soit nga xool noo koy jéem a interpréter wala boog sax nga ne juumte la rek mooy dañoo juum loolu xam nga loolu moom ñépp ay juum mais da koo créer quand mu ne mais kenn masu ko amul kenn ci boroom xam-xamu xadiis yi ku ko ku ku masane Ikrima ibn Ammar moom créer katu xadiis la te nag en plus mais imaam Waki' Waki' ibn al-Jarrah mais imaam Waki' bu mag moom taalibe imaam sëriñu imaam Ash-Shafi'i bu mag boobu mais imaam Waki' waaye yow mais moom nee na Ikrima ku wér la Yahya ibn Ma'in am na Yahya ibn Ma'in mais Yahya ibn Ma'in daanaka kum ne kii ku la moom jàppal nga xam ne daanaka domaine bi jamono moo ci manoon ñi nekk ci càll la càll la moom mii kontaan moo xaritu imaam Ahmad la woon waaw moom ak moom ñii moom mii mu ne la kii diw diw mii wër na bu ko waxee mooy wér na ak lu keneen mën a wax xamal ne ndax moom dafa moom gars yi dañ ci xamoon sax Yahya ibn Ma'in moom ku mu ne wér nga mooy waaju wér na ndax dafa newoon ku riw mais ku rigoureux ci affaire yi te du yombat wax ni diw wér na kon nag moom moomu imaam mais moom moomu noonu nee na Yahya ibn Ammar mii siqa la ku wóor la ak ñeneen ñu dul ñii te nawet ni mu wóore noonu la newoon koo xam ne selloon lu mu ñaan buur yàlla defal ko xam ngeen ne mos créekatu xadiis dina àgg na foofu ci mbaax koo xam ne buur yàlla dafa defoon ñaanam lu ñaan buur yàlla daal di koy may ndax sellaayam kook foog ngeen ne koo xam ne day toog di créer yonent mi alayhi salaatu salaam ay wax naan moo ko wax di créer alxadiis kooku suñu borom dina ko may loolu mu ne waaye mu tekki léegi nag ginnaaw kon kon léegi kon leer na que ne kon imaam Ibn Hazm moo mooy warul woo wax ji mu wax noonu loolu moo dëgërul te tamit mënoon na yem rek ci ne dafa juum léegi nag imaam euh, Ibn Salah léegi nag moom li mu def après comme que lii mooy réglé wu na que ne kon léegi yow mënoo wax ci xadiis bi loolu nga wax léegi kon mooy ñaar am mooy yi ma wax sànq soit nga fexe ko interpréter wala boog nga fexe ne nga ne bon daa am ku juum daa am ku juum mais leer na ne Abu Sufyaan moom du moo ko may léegi nag moom mu dem koo interpréter mu ne. mu ne lii nii nga xam ne moom la imaam Ibn Hazm naan di def def le naan xadiis bi di daq xadiis bi ndax que ne may woon nañ ko bu yàgg loolu njuumte ci moom imaam Ibn Hazm ak ma ci imaam Ibn Hazm ak tamit ñàkk bàyyi xelam ak ñàkk euh, euh, euh, seetloo ndax lii ndax c'est possible que i xadiis bii nii li mu wax noonu mooy lii la Abu Sufyaan bi mu tuubee dafa ñëwaat ngir euh, renouveler tajdiidu aqdi nikaax tatyiban li qalbihi li annahu kaana rubbama yara alayha ghadaada ghadaada min riyaasatihi wa nasabihi an tazawwaja bintahu bi ghayri ridaa aw annahu dhanna anna islaam al ab fii mithli hada yaqtadi tajdid al aqd wa qad xafiya awdaxu min hada ala akbari mart ala akbari martabati min abi abi sufyan mimman kathura ilmuhu wa talat suhbatuhu léegi nag kon abu amr ibn salah daal di di jéema nag léegi interprétateur kon mu ne kon nag ginnaaw bi mu ne abu kon waxu imaam Ibn Hazm bi kon nañ ko jël daal di koy wéer ne ndax mbir mi mën naa nekk c'est possible que moom dafa ñëw di laaj yonent mi alayhi salaatu salaam ngir mu renouveler waat mariage bi ngir lan ngir xolam mu daal di xolam daal di gën ànd ci mbir mi waaw ndax peut-être que ne moom dafa meroon le fait que yonent mi denc doomam te moom bon te moom du moo ko may ndax yéeféer la woon temps mu daal di woon ci nekk këne dëgg la may nañ ko bu yàgg mais lii nii am na Abu Sufyaan wax noonu ne yonent sa sam am naa doom ginnaaw bi mu tuubee ki dàq ci araab yi kaay ma may la ko mu ne ko waaw mu ne ko mu ne imaam Ibn Salah ne loolu peut-être que lim ci jublu woon mooy mu daal di yee salaat affaire bi ngir rek dalal xelam ngir mu dal gina mu gin ci d'accord ndax peut-être que ne kontaanu ci woon le fekk que mu maye ko sans sans kii wam euh, accord am wala boog moom mu yaakaar Abu Sufyaan yaakaar que ne baay ji bu tuubee mooy baayu ndaw si bu tuubee mooy ne bu même bu doon fekk nañu may ci lislaam daa war a renouveler lool peut-être mu yaakaarul lool c'est possible ndax am na yoo xam ne moo gën a leer masala yu gën a leer yii fopp yoo xam ne nëbbu na ci ñoo xam ne ak akbaru martabatin min Abu Sufyan ñoo xam ne ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo ëpp martaba ci saxaaba yi fuuf Abu Sufyan tey masala yu gën a leer yi daal di leen daal di leen nëbbu peut-être booy moom manoon na njoor Abu Sufyan que ne nit bu tuubee fekk doomam ju jigéen ñu maye ko moom bu ñëwee day renouveler waat affaire bu tuubee peut-être looloo taxoon mu la. noonu la ko jéem a interprété moom imaam euh, Abu Amr ibn Salah <laughs> waa imaam an-Nawawi ne ne lii nag kalaamu Abi Amr rahimahullah ne lii de mooy waxu Abu Amr moom ibn Salah lii mooy ni mu génn ni mu ni mu jéem a interprété mbir mu ne waaye nag walaysa fil hadiisi anna yaxtaaju ila tajdiidihi fa la'allahu araada bi qawlihi naam anna maqsuudaka yaxsulu wa in lam yakun bi xaqiiqati aqd wallahu a'lam imaam an-Nawawi nag ne rahmatullah mu ne lii la Abu Amr wax waaye nag ci xadiis bi de amul lu ñuy wan ne que Yonent bi salaam dafa renouveler maye kii takk gi te waxul Abu Sufyaan këne moom day soxla daal di renouveler mbir mi amaana nag moom alayhi salaatu wassalaam lim ne ko na am ne ko waaw mooy que ne waaw loolu nga bë mooy may gi ma ko bëgg a may waaw nangu naa waaye fekk na liñ may may fekk na mu am ba pare voilà mooy may am na ba pare waaye nangu naa comme que nee nga may may mais am na ba pare mu ne ko naa am li nga bëgg dina dox ndax am na ba pare de façon am na ba pare voilà même bu dee ne du dëgg-dëgg takkaat la ci jublu mu ne nag buur yàlla moo gën a xam kon loolu mooy li nga xam ne euh, riwaay bi ñëw ci saxi imam muslim te mu xaw a mën a indi benn genre lënt lënt mais li gën a dëgër mooy li euh, euh, waaj mooy ne imam ci yaay umu habiba radiyallahu anha yonent mi alayhi salaam denc na ko ba mu newee Éthiopie la ko dencoon voilà loolu mooy li gën a dëgër xadiis bii nag mooy li imaam an-Nawawi wax rek rahmatullah alayhi que ne loolu na c'est possible muy loolu que ne yonente ne saa sax dana ko waaw waaw kese mais mooy ne waaw mais yow liñ may may am na ba pare am na mais pas ci réalité nañ takkaat mais mooy sa yéene àgg na voilà d'accord naa te sa yéene àgg na d'accord ci woon ba nga newee yéeféer mais léegi d'accord nga ci ba nga may ma ko waaw baax na ndax maye gi moom amoon na bu yàgg voilà mooy après même bu ñu mayee benn si ndaw comme ci bu mel nii benn yi koo xam ne ndaw soo xam ne jëkkër ñi ko mën a maye ay baayam ak yooyu yéeféer lañu ay jullit maye ko pare baay ji bu tuubee kenn du ne léegi waa baay ji tuub na comme que takk gi démb la woon léegi nañ ko takkaat non non non c'est déjà fait c'est déjà fait voilà loolu la kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci bëggoon a yokk léegi nag kon loolu mooy kon xew-xew boobu kon euh, muy takkuk sayyidatu ummu habiba mu amaan nag yeneen xew-xew yoo xam ne insha allah euh, yu xew ci début li nga xam ne mooy ñetteelu eh, juróom benn neelu at bii ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy nag ay sariya yoo xamante ni nii ak ay xare yoo xamante ni nii incha allah ah dinañ leen gis te bokk na ci sariya yooyu ah muy sariya bu seydina Ukkaasha ibn Mihsan seydina Okkaasha jiitoon nañu def tarjamaam walillaahi alhamdu wal minna yonent bi aleyhi daldi koy yónnee ci benn sariya boo xamante ne boole kook quarante góor ci sixième année bi ci rabiul awal wala bokk bu mu mooy deuxième bi soit rabiul awal wala rabiul axir mooy weeru weeru gàmmu ak bi ci tegu ci weer yooyu mooy dafa am wut dafa am def euh, amul précision ci ban ci rabian yi la ko yónni ci juróom-ñaare juróom benneelu at mi ci gàddaay gi ñu daldi di dem foofale benn ndox la woon nag buñ naan xamr benn ndox la boo xam ne ci waa ndox waa banu asad yi ñu daldi di gaaw dem foofale ba ñuy dem nag gaa yi daal leen yëg mooy waa banu asad daal leen yëg daal di daw laata ñuy agsi moom Seydina Ukkaasha ibn Mihsan ak quarante personnes yi mu àndoon daldi agsi daldi wàcc ci seen ndox yi seen oasis yi foofale seen teen yi mu daldi yónni ñi nga xam ne ñooy ñoo xam ne ñooy dem daldi xooli ana yi fan lañ jaar ak fuñ daw jëm ñu daldi ah gis koo xamante ne biñ leen di seeti di xool fan lañ kii ci lañu dem di xool ba daal gis fi nga xam ne nag fa lañu seen jur ya fa lañ ne woon seen gàtt yi waa banu asad yooyu ñu daldi ciy jàpp li nga xamante ne daldi ciy am deux cents ba'ir mi'atay ba'ir muy deux li nga xam ne mooy ay gëléem ñu daldi koy womma daldi indi madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xadiis boobu kii nag nettali bi imaam ibn Saad moo ko nettali waaye amul sanad na ko noon boo demee ci taariixu xalifa ibn Xayyaat rahmatullah tamit daal dina fay nettali nettali bi nii ginnaaw sariya kon seydina Ukaasha ibn Mihsan yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di yónniwaat beneen sariya sariya waxoon nañ mooy arme boo xam ne da koy yónni mais moom du dem boo xam ne kim ci jiitaloon mooy seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu moom it jiitoon nañu daldi woon gis tarjamaam mu daldi koy yónni benn bërëb boo xamante ne nii soriwul ak Medina yenn ngandi sori xaw nañoo sori mais mooy ci yoonu Arrabasa fi nga xam ne fa la abu Seydina Abu Dar mujjoon nekk ba fa la génne àddina te soriwul Medina foofu ci yoon bi noonu foofu yoonu foofu la ah te ña fa newoon moo doon waa banu ba ak banu Awal bokkoon ci waa ba ñoom ñoo fa newoon ci ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni woon sariya bu seydinaa Muhammad ibn Maslama ci rabiu thani ci atum juróom benneel bii ñu ne muy ci weer wi topp ci weeru gàmmu ci la yónni woon sariya bi defoon ki ko jiite woon di seydinaa Muhammad ibn Maslama boole kook diis ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñu dem ci waa banu ba ak waa Uwaal gaa nag bi ñu leen yëgee dañoo nëbbatu ah bi nga xamante ne nii ci lañu yëg gaa yi yëg yëg ni am na saxaaba yu fiy ñëw am na jullit ñu fiy ñëw eh, gaa yi dañoo nëbbatu daldi leen tegal benn euh, liñ naan embuscade wala benn benn du embuscade sax mais benn plan lañ leen tegal <laughs> bàyyi leen ba ñuy bi ñuy ñëw laata ñuy agsi gaa yi nëbbatu ji ngir def leen benn cong moo xam ne gaa ñoom nag ñu agsi saxaaba yi agsi tëddi nelaw ñu sonn tëddi nelaw bi ñu tëddee nelaw gaa yi xam ne ñii moom sonn nañ distance bi ñu dox ak yëpp bay nelaw gaa yi bàyyi leen ba ñuy nelaw rek ñu songu leen gaa yi daldi leen songu ray ñépp ray diis ñépp ba mu des naa Muhammad ibn Maslam moom bokk jamate nañ ko mais dañu foog ne dafa dañu foog ne dee na ndeke nag dafa blessé woon gaa yi daal di daw bàyyi leen foofu am benn waay bu fa doon romb ah ci romb foofu gis ay nit ñu bari ñu dee mooy ginnaaw lool gaa yi def nañ ko daw am benn waay bu fa romb nii di dox gis dee yi gis ñu tëdd gis fukki nit ñu tëdd jàpp na ni ñépp dee nañ mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un imaam Seydina Muhammad ibn Maslama dégg kooku dégg wax jooju xam ne kii jullit la xam ne kii wax lii jullit la mu daldi di jóg yëngatu mu daal di yëngatu mu fekk ne kooku noonu réellement jullit la ndax jullit rek kay wax loolu surtout jamono yooju <laughs> waa ji daal di koy gis ne moom rek a ci deewul ndekete mais ñeneen ñépp faat nañ leen waa ji jox ko mu lekk daal di koy jox mu naan dal di koy yeb yóbbu ko ba madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam daal di yónni ki nga xam ne mooy bi xabaar boo xewee ñépp dee nañ te kii nii jiitoon sariya bi mu ngi nii blessé blessé yu graw mu daldi yónni Seydina Abu Ubayda Amir ibn al boole ko quarante personnes ngir ñu dem fekk fa gaaya songu leen ñi def lii ñu dem fekk fa kenn kenn kenn ah, ñu dem fekk fa gaaya dañoo daw te ba ñuy daw bañ defee liñ def fa lañ bàyyi seen jur yi taluñu ko ndax xam nañ ne lii moom bu ko jullit ñi yëgee dinañu fekk ñu dañoo tiit daw ba bàyyi fa seen gàtt yaak yooyu ñu daal Seydina Abu Ubayda daal ñëw quarante personnes yooyu fekkuñu fa kenn fekk fa jur ya ñu daldi leen wommat yóbbu leen Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam sariya bii nag imaam al-Waaqidi moo ko nettaleek imaam Ibn Sa'd ci xadiis yoo xam ne wéruñu na ko noon imaam at-Tabari yi daal dina koy ëndi waaye moom it ci yoonu imaam ibn euh, Saad imaam al-Waaqidi tamit la ko jële muy sanad yoo xamante ne wéruñu ci la nettalee sariya bi di sariya bu seydina Muhammad ibn Maslama mu dem Qassa bërëb boobu Qassa la tuddoon zi Qassa zi Qassa waaye riwaaye yooyu tamit wéruñu kon loolu mooy sariya yooyu xam naa nag tey incha allah kon dañuy yem ni ah ba bii di ñëw incha allah ñu daldi xool ci même weer boobu ci rabiul aaxir yonent bi yi salaatu salaam yónni beneen sariya beneen sariya boobu nag mooy ban boobu lañuy gis incha allah ci juróom benneelu at mi